farraqahu ddaymaani radiyallahu taala anhuma fi lmuqaddima wa ma yusaffi lqalba wa huwa ma udim minhu wa in qullila qaalahu lxakim ba léegi mu ngi lay wax li gën ci jëf yi <coughs> bi nga xam ne day jalgati njariñam yi comme xam-xam bi nga xam ne mooy génne nit ka ci gréer waaye tere la yu bon yi ak lépp loo xam ne nit ki am xel da koy jariñ mu ne wamaa yusaffil qalba waaye tamit jëf ji nga xamante ne day leeral xol boo bokk na ciy gën wa huwa ta wa huwa ta jëf jooju mooy maa udim bi nga xam ne dafa sax minhu ca jëf wa in qulli la même bu dee dafa néew qaalahu wax na ko alxakim ku xereña loolu mooy waxu yonent bi sallallahu alayhi moom lañ la doon wax fan yii yëpp xadiis sayyidatu Aïsha bi nekk saxiixayni radiyallahu anhum ah xayrul a'maali ah, adwamuhu wa in qal loolu la yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax jëf ji bi gën sax même bu néew moom la lay wax nii yoo xam ne day jëf ji nga xam ne day sellal xol même bu dee dafa waaye na sax loolu la ka xereñ <coughs> mu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax waaw <coughs> wa kulli ma ala nufuusi saaqula ka li shaxsin baxila mu wa kulli ma ala ak ci lépp loo xam ne jëf joo xam ne dalay yóbbu ci lépp loo xam ne ci kaw bakkan yi mooy bakkan yi nga xam ne bànneex kese lay topp saqulaa dafa diis ci moom mu ne jëf yooyu bokku na ci jëf yi bo yi baax bakkan di def lu wuuteeg li bakkan bëgg looloo baax ndax bakkan inna nafsa la ammaaratum bi suu comme ni ko <laughs> ni mu nekk ci suurat Seydina Yuusuf alayhi salaam inna nafsa dëgg-dëgg bakkan la ammaara diggalaa kon la bi suu ci yu bon yi moo tax ku ko topp torox mu ne nag jëf ja xam ne day diis ci bakkan parce que lu baax ci boppam la bakkan bil supporté moo tax day diis ci moom mu ne comme jëf ju mel noonu it bokk na ciy gën ka misli mel ni nga ne ko misaalum lan mu ne ka misli infaqin comme dépenser li shakhsin ci nit koo xamante ne waa joo xam ne baxilaa dafa nay gis nga bànneexu ak bakkanu nay boo ko bëggee rey ci yow da ngay bari loo joxe waaw sa bakkan na la nekk nu nekk ngir nga bañ a joxe mais joxeel dina metti ci moom diis na ci moom mais defal jëf jooj bokk na ci jëf yu gën mu ne wa sawmi li sharahi wal xumuuli li mubtaxi shuhrati wa tafdili mu ne wa sawmi ak jëfu koor koor boo xam ne bokk na ci jëf yi gën li sharihi ci waajoo xam ne dafa fuqale waaw koo xam ne foo ko fekk mu ne tëll yépp fii mu ne boo ko tegaloon ab frigo danaan tëll nga teg ko booli mu ne ko tël ndax li muy lekk bari moom daal daa mel ni biiram bi moom lu mu lekk day woo leneen rek lu mu lekk rek palaa bu mu lekk day woo beneen mu ne waaju mel noonu nag jëf ji gën ci moom mooy woor goo xamante ne nii dafa baax ci ku mel noonu ndax day dagg bànneexu lekk gu bari ndax dalay tayyelloo après te lu bari ba pare daal di wowal sab xol lu bari ci jaamu yàlla yi doo ko def te dina ko wax buy ñëw ci wàllu koor gi waa ji nga xam ne day lekk ba suur di rattraper nee na lim xiifoon ci bëccëg gi ba tax naafila sax du ko man loolu sëriñ bi dina ci ñëw radiyallahu anhu mu ne ku mel noonu moom di woor moo gën ci moom wal xumuuli ak wàcce sa bopp ak di nëbbu waaye ngir kan li mubtaxi shuhrati ngir waa ji nga xam ne moom daa bëgg siiw koo xam ne bëgg na fu mu nekk projecteurs yi moom lañu war a wax turam lañ war a tudd moom lañ war a invité même mbooloom bu fi nee bu ñuy tudd nit ñi fokk ñu tudd ko mu ne waaju mel noonu nag nay nëbbu moom nay fexe bakkanam bi bëgg muy siiw wa tafdili ak tamit féete nit ñi kaw gën nit ñi na fexe muy def contraire loolu le di nëbbu foo xam ne xam na ne bu fi ñëwee wala bu fi nekkee dinañ ko taggat yooyu mu xam ne lool baaxul ci bakkanam mu daal di nëbbu ngir loolu bañ a ñëw ci ñu bañ ko koo wax wala yooyu moom mu fexe di ko xeexe noonu loolu lay wax wal xumuuli di nëbbu waaw ngir ki nga xam ne daa bëgg a siiw bu muy nekke foo xam ne fa lañ koy taggeek ak fa ko nit ñi di di di di apostrophé di ko xoole naan cay diw na moytu yoo yële ak di gënale ci kaw nit ñi mu ne wa aqbahul isyaani ma qassaahu taqsiyatan wa ta'atan ansaahu mu ne wa aqbahul isyaani li gën a bu yées nag ci mooy yàlla yi mooy jëf ji nga xam ne maakas xassaahu jëf ja nga xam ne day wowloo xol bépp jëf bu wowloo xol moo gën a yées taqsiyatan wowloo ko wowloo ko komm waaw wa ta'atan ba pare bu boobaa jëf yàlla jaamu yàlla ansaahu mu daal di koy fàttali ko fàttali ko tax mu fàtti mu fàtte jaamu yàlla te looloo tax mu bind ko jëf ja nga xam day wowal sab xol di la fàtteloo jàpp yàlla jaamu yàlla boobu moo bi gën a yées mu ne wa afdalu dhikri kitaabullahi ne wa afdalu dhikri sikkar bi gën kitaabullahi mooy téereb yàlla bi moo gën a màgg ci lu nit mën a sikkar moo tax di ci ut ay dog ut loo xam ne moom ngay def par bés di ko jàng ay xisbu yooy jàng wala lu man di dem même bu dee lu néew la bu ko xeeb waaw maat tadabburi waaye bu ànd ak di settantal du waxoon nañ la fan yee li alquran wax li suñu borom afala yatadabbaruna alquran moo nit ñi lu leen teree setantal alquran wala boog dama koo wàcce ci xol yoo xam ne dafa am ay cadenas yu ñu tëj dañ koo tëj ba manu ci agsi ah kon maa tadabburi du jàng alquran kese de mooy waaye di ci settantal maanaaya yi di ci bàyyi xel ca la àtte yaak la ji borom bi di wax mu ne wa aayatun waahidatun tudubbirat fiha tafuuqu xatmatan minhu xalat mu ne wa aayatun te benn laaya waaxidatun benn kese ci alquran tudubbirat boo xam ne ka koy jàng daal dina koy ah daal dina ciy settantal xool maanaaya ak atte ya ngir jëfe ko te borom bi tax ak yu xot ya fiihaa ca laaya boo balee tafuuqu dina féete kaw xatmatan koo xam benn laaya kese bu am yii moo féete kaw xatmatan koo xam ne dafa xatma alquran jàng faatiha ba naasi lépp tëj ko waaye minhu xalat njàngam moom it daal dinay wéet mooy ak tudd ak ak amu ci kooku moom jàng ki jàng benn aaya bu ànd ak loolu moo gën ki ki wàcce kaamil bi te loolu amu ci allah kon nañu seetaat suñu wàcce kaamil yi rek naan lim sàngam rek def nañu ko lool du ma ëpp njariñ waaw gis nga lii <laughs> afala ay tadabbaruna alquran bi ñëwaat allahu akbar mu ne ay bi salaatin aw bi mushafin sama waljaru haythu mu ne nag jàng alquran boo bële laaye boo bële fi mu gëne ay bi salaatin mooy ci booy julli boobu la gëne jàng alquran ci julli moo ëpp doole jàng ko feneen waaye aw bi mushafin walla sax mu nekk mushaf téere kaamil boo yor di ko jàng sama boo xam ne màndargal nañ ko nga koy jàng muy bu ñu xam muy kaamil bu ñu xam nga koy jàng nga xam ne dafa màgg borom dee ko màggal yëkkati ko mu ne wal jëhru di ko wax nag ci kaw booy jàng alquran haythu min riya in salima moo gën bu dee ne kay jàng li nga xam ne mooy ngistal ak suwaayu neex baat na ci ndax day tax day jalgati daa bokk ci jëf yi jalgati di nga déggloo bi tax mu bàyyi xel ci alquran te yow mucc ci wàllu dégg te wan nafulu fil bayti lahu fadlun shahir aydan wa bil layli wa jawfihi al akhir mu ne wan ak naafila fil bayti ci kër gi nag ci këru nit ki ci néegam lahu ñeel ko fadlun shahir am na ngëneel gu gu siiw mooy naafila ci biir néeg ci biir kër moo gën naafila ci jàkka waaw ndax yonent bi alayhi salaam moo tax naafila yu bari ci këram yi la ko doon def comme ni mu ko waxee moom alayhi salaatu wassalaam ak ni mu ko doon defee aydan ba léegi waaye wabil layli rawatina naafila guddi boobu moo gën a màgg comme ni nga xam ne ci suuratul muzammil ah ah <coughs> li nga xam inna nashi'atal layli li nga xam dafa juddoo ci guddi ah inna nashi'atal layli hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qiila loolu la borom bi wax moo tax kon wabil layli surtout ca guddi naa fi la ci kër ci guddi wa jawfihil axir rawatina nag ca lëndëm nga ca guddi ga ca wàll wu mujj wa ndax ci la borom bi di wàcce di ñaan di di di wax bo di di wax naan anakat moo may ñaan ma may ko ak yooyule kon nag fii la muqaddima bi tàmba <coughs> fii la ko njëkk fii la ko euh, borom Serigne bi radiyallahu anhu fii nii lay après dina indi yeneen faslu mooy yeneen i sous-chapitre yoo xam ne boroom cosaanu téere bi. bi nga xam ne moom lii la ko mujjëlee moom itam imaam al-Yadaali wa fii jawfihi al-axiir wan naflu afdalu bil bayti wa bil layli wa fii jawfihi al-axiir noonu la jeexale mbir mi al-imaam al-Yadaali noonu la ko sëriñ bi jeexale fii après mu def faslun sëriñ bi tamit def faslun après loolu la ñu a gis bi ñëw inshaa Allahu taala wallahu taala wa sallallahu wa wa ala alihi wa mursaliin alhamdulillahi rabbil aalamiin